أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ñëw tey suñu bindu bu Laxdari bi ñaar fukk ak ñaar fukk ak juróom-ñaareel bi ñu ngi toll fi borom téere bi di waxee ni faslun fi tayammumi wa yatayammamu al musaafiru fi gayri maasiyatin wal mariidu لفريدة أو نافلة ويتيمم الحاضر الصحيح للفرائض إذا خاف خروج وقتها ولا يتيمم الحاضر الصحيح لنافلة ولا جمعة ولا جنازة إلا إذا تعينت عليه الجنازة ويتيمم المسافر في غير معصية والمريض لفريدة أو نافلة ويتيمم الحاضر الصحيح للفرائد إذا خاف خروج وقتها ولا يتيمم الحاضر الصحيح لنافلة ولا جمعة ولا جنازة إلا إذا تعينت alayhil janaza mu ne faslun aji tàqale wax la fi mi ci tiim bunt bi mu ngi jàngal wàllu tiim tiim nag comme ni leen ko waxee woon ci ba ñuy wax ci wàllu laab waxoon na leen laab taxaat xares laabu taj ak laabu sobe waxoon nañ leen ni laabu taj mooy laab boo xam mu ngi amee ci njàpp walla ci sangu waxoon nañ leen ni njàpp ak sangu am nañ lu leen di loolu mooy tiim tim boobu na di remplacé sangu wala njàpp bu buñ leen mënul tim boobu tey moom la ñuy jàng bu doon tey tey dinañu jàngal fii nii kan moo war a tiim ak kuy tim tamit lan la war a timal moom la ñuy jàngal fii moo tax mu ne fasul aji tàqale wax la fi tayammum ci tim wa yatayammam dina tim al musaafiru kuy tukki koo xam te ne dafa nekk ci yoonu tukki fi gayri maasiyatin ci mooy yàlla te tukki bi muy tukki tukki boobu mooy yàlla tax koo tukki xamante ni tukki bu dagan moom lay tukki dégg ndax kii tukki tukki mooy yàlla kooku du tiim bu dee am tukki moom moom nekkul tukki mooy yàlla mooy yàlla tax koo jug kooku mën naa tiimal farata ak naafile yëpp mun wal mariidu ak ku feebar ku feebar tamit xamante ni dafa feebar xamante ne moo xam moo xam day tukki wala dafa teew en tout cas ku feebar la moom. moom moom mën naa tiimal farata mën naa tiimal naafile ndax ku feebar ko xam te lottu na feebaram moom moo tax lottu na mënut a jëfandikoo ndox lottu na si jëfandikoo ndox kooku moom mën naa tiimal farata ak naafile moo tax mu wal marid ak ku feebar li faridat ñeel aw naafile wala naafile léegi wax na la ku ku tukki ak ku feebar seen sofaan ñoom ñaar mooy kan mooy ku teew te wér moo tax mu weete yam moom dina tiimal alxaadir ku teew as saxiixu ku wér lil faraidi ñeel farata isa xaafa bu ragalee xuruja waxtiha génn waxtu bi koo xamante ni moom dafa teew tukkiwul ba pare na dana jotu ko mën naa jëfandikoo ndox kooku moom day tiimal farata farata rek lay tiimal mënta tiimal naa farata rek lay tiimal moo tax ida xaafa bu ragalee xuruja waxtiha fekkee dafa ragal génn waxtu bi moom mooy tax mu tiimal farata waaye bu ragalul génn waxtu bi moom mën naa xaar bu heure bu mu amee ndox te waxtu bi génn mu daal di jàpp daal di daal mu ne walaayatayam ba léegi ba léegi moom lay wax ba léegi ci moom la continué rek walaayatayam moom du tiim alxaadir ku teew ak saxiix ñeel ku wér ak saxiix ku wér li naafeet ñeel naafile ki du ko tiimal walaaya jumaatin tamit julli ajuma tamit ku teew te wér du ko tiimal kon ku feebar wala koy kooku mën naa tiimal julli ajuma waaye ku teew te wér moom du tiimal julli ajuma ajuma kay. day julli ajuma wala mu dem julli remplace luy remplace julli ajuma te mooy tisbaar julli ajuma ak njàpp wala mu dem tiim julli tisbaar dégg waaye du tiimal tiim tamit pour jullee néew jullee néew tamit ku teew te wér du ko tiim waaye ku feebar ak ku tukki ñoom ñoo mën a tiim jullee néew waaye ku teew te moom du tiim mukk pour jullee néew illaa ida taayyanat loolu mu ràññee ko alayhi ci mu agence néew loolu néew bee ràññee ko bi ni muy ràññeeku mooy lan loolu mooy néew baa ngi fi koo xamante ni dafa am njàpp nekku fi benn ñaareel bi koo xamante ni farataam moom mooy tiim moom tamit nekku fi comme mooy tiim moom mën naa tiim pour kon ñi fi nekk mooy koo xamante ñi fi nekk ñu wér la ku ku ku ñu teew la tukki wuñu te tamit wér nañu xam ne ñoom seen farata moom may jàpp na ñoom ñoom ñoom ñoo fi nekk te néew tamit kenn mënu koo xaaree lu yàgg kenn néew tamit xaar lu yàgg ñu mën a am ndox pour jàpp julle nekku fi loolu mooy ràññeeku soo kon du ko dañ naan ko léegi kon il faut que ñu jullee néew bi pour ñu jógee kon day ràññeeku kon si ñi fa teew ñu daal di ñu daal di tiim daal di jullee néew mooy ràññeeku xamante ni. yi jiitu yëpp benn naf benn benn daraja si daraja yi jiitu nekku fi daraja tiim jàpp nekku fi daraja yi koo xam ne tiim mooy farataam nekku fi da ñu xaar ko tamit mënta nekk ñu ko soo ko kon ràññeeku ne ñoom pour ñu mën a tiim nag daal koy jullee ñu jaaraat ci bind bi fasun aji tàqale wax la fi tayammum ci tiim wa yatayammam dina tiim al musaafiru kuy tukki fi gayri maasiyatin ci lu mooy yàlla wal mariidu ak ku feebar li faridati ñeel julli farata aw naafilati wala julli naafila wala yatayammam du tiim alxaadiru ku teew assaxiixu ku wér lil faraidi ñeel farata yi ida xaafa xuruja waqtiha bu ragalee génn waxtu bi wala yatayammam du tiim alxaadiru ku teew assaxiixu ku wér li naafilatin ñeel naafila wala jumaatin caagin julli ajuma wala janaazatin caagin jullee néew illaa ida taayanat yu mu ràññeeku alayhi ci moom aljanazatu néew fasul ay tàqal wax la fi tayammum ci tiim waya tayammum dina tiim almusaafiru aji tukki fi gayri maasiyatin ci du mooy yàlla wal mariidu ak ku feebar li faridati ñeel farata aw naafiyatin wala naafile waya tayammum dina tiim alxaadiru ku teew alsaxiixu ku wér lil faraayidi ñeel farata yi ida xaafa xuruja waqtiha bu ragalee génn waxtu bi walaa yatayammam du téem alxaadiru ku teew alsaxiixu ku wéer li naafilatin ñeel naafila wala jumaatin caagin jul ajuma wala janaazatin caagin jullee néew illaa ida taayanat dulul mu ràññeeku alayhi ci moom aljanazatu néew bi ñoom foofu ba ne yoon incha allah rabbi